laa yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qaatal ulaa'ika a'zamu darajatan mina alladhiina anfaqu min ba'du wa qaatalu wa kullan wa'ada Allahu al-husnaa wallaahu bimaa ta'maluuna xabiir waaw wala bokk ci ay jaloore suñu boroom di wax ci suuratul Hadiid aaya dix ne laa yastawi tolloowuñu de yemuñu même degré man ka nga xam ne anfaqa dafa dépensé. ci toolu yàlla dafa dépensé ngir yàlla min qablil fathi laata ñuy ubbi Makka waqaata la ba pare mu xare ànd ak yonent may saa avant ñuy ubbi Makka ba nañ ko ubbee ah parce que xare amoon na sinon moo tax Kurz ibn Jaabir mi ñu la doon wax mu faatu keroog lañ ko faat voilà moom moo ci faatu keroog ñaanoon ak Seydina Xaalid ibn Walid sinon ñu ci def mooy yow ma xam dama quoi iz farra Safwaanu wa farra Ikrima <laughs> wa abu yazid qa'imun kalmu tama <laughs> waaw <laughs> la waaja waxoon <laughs> waaju saf xorom ja rek mais Qurashi bi mais waa dégg na yonent way saa saam ak si nag saxaabaam yi muy muy muy muy naan soxnaam si non yow toogal nga xaaral génn yor jaaseem ne day xare ji fu day dem défendre Makka quoi ba julli ñi duñ ko laal duñ ko duñ ko ubbi ne ko yow xaaral de toute façon léegi waxuma la dara mais léegi ba indil la ay jaam ci ñoom ñu lay liggéeyal <laughs> waa ji daal dem dem dem dem toog ñu ne estis jekki rek ba xare ba tàmbalee sawaay daal ay daw la def rek fël bunt kër gi rek naan soxna si demal tëj buntu bi di dox <laughs> dugg ci bi fu ne waa bu doon waxi wolof waa nijaay la la <laughs> waa nijaay la la li nga waxoon yow nga ne woon ay jaam nga may indil yow nga ndaw nii naan ma tëjal bunt bi taloo sax mu ko waaye bàyyi li ngay wax yow boo fekke woon yow mal xandama fee ñu ñu dumaa ci côté montagne boobee fee bërëb boobee ma ne sànq laa wax am na kilifa ñu ma gën a doon kilifa ji réew mi dañoo ndaw kon nag man sama ndaw boo koy tudd yow maa faam da ngaa li xew am na jàmbaar jàmbaar yi ndaw ñi ma gën a doon jàmbaar buñ dawee man bu nu may def <laughs> Safwan dafa ñalli te muy kilifa gu mag ñi nga xam ay doomu Abu Jahl ñalli la def kon kay man bu man ñalli ma tagg <laughs> te jëlu politika yi ngi ñu <laughs> waaw ay ay ah, xalla nekk sa néeg di wax daa gën a simple quoi <laughs> digg leen lu ngeen man voilà kon borom mi ne kon ñi nga xam ne dañoo dépenser avant fathu Makka xare mais yemu ñoom ñi nga xam ne moom mu ne ñooñu ulaa'ika a'zamu darajatan ñooñu ñoo gën a màgg daraja min alladhina anfaqu ci ñi nga xam ne ñoom dañoo dépensé min ba'di ginnaaw bi ñu ubbee mag wa qaatalu ñu xare wa kullan waaye nag ñii dañoo gën a màgg ma ñii màgg na moo tax mu ne wa kullan ñoom ñépp wa'adallahu al-husna borom bi digal na leen àjjana dig leen lu rafet te ñooñu minhum Amr ibn al-As radiyallahu anhu wallahu bima ta'maluna xabiir te borom bi li ngeen def xam na ko léegi lëkkaale bi mooy yonent way saa sam da ko doon bëggal moo tax doom ji ba pare doom ji di ko bëggal waaye it dañ ciy gis beneen jàngat mooy nit buy génn àddina nekkoon ci yoonu mbaax ci yoonu lislaam fàttale ko yu baax yi nga xam ne moom la ne woon mbaax gin ne woon moo tax gis nañ sànq ci riwaaye imaam Ahmad bii ni ko doom ji di wax di ko fàttale soxbatu rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci riwaay imaam muslim bi ak imaam ahmad it indi na ci ndax li ñu indi dafa bari amaa basharaka rasulullah sallallahu alayhi wasallam bi hada waaw ndax yonent waaye saa saa bégalu la ci nangam ak ci nangam nangam ci nangam voilà léegi kon loolu dafa am solo mooy euh, ndax bu ko defee waa ji nga xam ne mooy waa ji génn àddina rafet njort njort ci boroomam ndax boroom bi tabaaraka wa taala moom dane ana inda zanni abdi bi waaw man damaa nekk fa samay njort jaam nekk ci man voilà te loolu euh, xadis bu siiw la voilà xadis qudsi boobu nga xam ne al imaam Abu Hurayra radiyallahu anhu nekk saxiix yi suñu boroom wax loolu ne ana man maa nga fa sama njor tey jaam jaam nekk wa ana ma'ahu idha zakarani maa ngi moom bu ma bu ko defee moom mu am njort bu rafet ci yàlla moo tax yeneen bay sa sam keroog muy waaje ñetti jours laata muy génn àddina te yàggoon na ko wax naan bu kenn ci yéen génn àddina illaa wa huwa yuhsinu dhanna billah bu kenn ci yéen génn àddina loolu mu ngi rafet njort ci yàlla mu naan wooy man xam naa bu ma faatoo moom sawara wu nangama déedéet moom na na féetale ar raja voilà waaw idil mamaatu yaqrubu na ko boroom masaalik waxoon rijhaanu eh, rajaa'in yundabu ah indal eh, idil mamaatu yaqrubu am na nu mel noon nu mu ko waxe ne waaye mooy dangay boole xaw fak rajaa di tiit di yaakaar tey tiit waaye nag féetaleel kaw laafu côté yaakaar gi bu ji di jege voilà loolu mooy eh, rafet njortu ci yàlla voilà ndax borom bi moom la nga njortu ci moom rek nee na loolu laa lay defal kon nag mu ngi noonee moo tax Seydina Amr ibn al-As doom ji di Abdallah nga xam ne moom saxaaba la radiyallahu anhu te waxoon naa mais moom moo njëkk a tuub baayam ah voilà Abdallah moo njëkk a baayam waaw comme quoi bu baax lu baax boo gisee baax amul ah man kat saa bàyyi newagu ci woon wala new même bu dee fa bàyyi gi dund bu ci new lew doo ci ne way <laughs> loolu mooy mooy raisonnement boobu nga xam ne ñun wolof des fois dañ koy def mais erreur la waaw bëgg saxal ne lii dafa baax parce que sama baay fi lañ fekkoon mag ñi loolu du raisonnement bu baax laa wax waaw parce que mag ñi mag ñi ngay wax lu ñu baax baax baax rëcc rëcc mën naa possible ci ñoom xanaa yonent bay sa salaam waxul ne kullu bani aadama xata doomu aadama yëpp yu salaatu wassalaam ñoo ñoo mën a susceptible mën a def ay bàkkaar mën a def ay erreur te ñu gën ñiy def ay bàkkaar ak yooyu mooy ki nga xam ne bu ko defee tuub yow sax c'est possible mu nekk erreur moo tax yonent moo tax suñu borom yónniwul benn yonent buy def bàkkaar parce que bu boobaa mais ñim ne ñu roy ko kon nan la ñuy xame ne kii bu lii wam bàkkaar la wala jëp walla boog lii mu def baaxul te moo leen war a wan ni li baax moo tax da moo tax loolu dafa bokk ci pas-pas lu jub boo xam ne jullit loolu lay am yonent dafa impossible muy def bàkkaar c'est impossible waaw c'est impossible mahsuumuuna lañ borom moo leen ñoŋal préserver leen ci yooyu waaw bu ko defee di nga israiliyaat yi ñu lay nettali naan yonent yam la sàngam kazzaabuuna kàcckat yu mag yooyu di ko xam bu boobaa ne lii du dëgg de toute façon côté càllaleeg lépp daraa ci am du dëgg voilà mooy euh, fàtte naa sax la ma doon wax voilà jàlloo léegi daal mooy rafet bi rafet njortu bi da ngay rafet njortu kon ci boroom bi waaw yeneen tubaab yi doon ko saxaaba yi kenn ci génn àddina loolu nga rafet njort ci sa boroom kon mu ngi noonee moo tax waaw seen sa baay Zayd ibn al-As doom jee ko njëkk dugg ci lislaam voilà boo nee boo gisee lu baax bul xaar ndax diw dugg ni teem dugg ci loolu du sa affaire xanaa du baax rek waaw Zayd Ali radiyallahu waxoon yuraful rijaal yuraful xaqu non yuraful rijaalu bil xaq wala yuraful xaqu bir rijaal waaw dëgg kenn du ko xamee ay nit yoo samp ba pare ne ci ñoom kese la dëgg mën a jóge déedéet parce que koo fi wax kurut yonent bay saa salaam c'est possible muy def erreur moo tax yàlla royloowuñu leen non non non gis nga yonent bay saa salaam ba borom bi di wax ci suuratu euh, kii euh, anaam di wax ulaa'ika alladhiina hadaahumullah fa bihudaahum iqtadih ay yonent la lim waaw waaw ne ñooñu la yàlla gindi ci seenum njub dee ci tracé dee ci gindeeku di dem te mooy seen sang mooy waxuñu ñun ay jaam nii ñu topp leen ñoo xamante ne nii léeg-léeg ñu defi erreur waaw xanaa ñu nekk ñoo xam ne dina ñooy nit ku dul yonent nañ ko roy mais royam goog daa am condition yonent kese alayhi salaam la ak royam amul condition waaw moo tax yaa ayyuhal ladiina aamanu istajiibu lillaahi wa lirrasuuli idaa da'aakum limaa yuhyiikum borom bi ne yéen ñu gëm yàlla wuyul leen yàlla ak ndawam bi mu yónni ci yéen alayhi salaam idaa da'aakum ndax ñoom duñu leen woo du la woo mukk waaw lu lu leen di dundal tekkiwul bon on va voir ah bu ñu woowee charte la condition la bu ñu woowee ñu dundal bu ñu woowee on va voir ah est-ce bon li ñu woowee baax na baaxul loolu kan la yonent way saasam na la woowee ci lu baaxul yàlla dina la woo ñëw leen ngeen def yaa yoon naas yaa yoon bi na amanu ba pare di la digal loo xam ne du lu ko li mu bëgg moom mu am walla iyaazu kon mu ngi noonu kon mooy euh, euh, boo gisee mbaax ci xaar ndax diwa ngi ci nekk ci waaw Seydina Ali radiyallahu anhu ne euh, dëgg la ñuy xame góor ñi mais kenn du xame dëgg à travers góor gi déedéet waaw góor yàlla yi doo teg góor yàlla yi ba pare na dëgg ci ñoom kese lay jóge déedéet dëgg la ñuy teg koo man di toll muy alquran ak sunna boo fi waxee dañuy seet say wax laa wax haay kii est-ce que li mu wax lu ñu war a jàpp la wala lu ñu war a jàpp kenn na ci génnul nag fii mu ne bu sam xel xalaat benn mbindeef ginnaaw yonent bi ay saa salaam laa wax ci xeet bii boo xam ne lii may wax ni génn na ci amut waaw loolu la loolu moo tax sangu xeet bi Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu keroog biñ ko xalee lu ma ati'uni ma ata'tu Allah wa topp leen ma teg maa ngi topp yàlla azza wa jalla ak ndawam bi sallallahu alayhi bu dee dama leen a mooy mais amu ngeen ak topp ngeen may topp jeex na lii dafa simple quoi léegi yow ñu bëgg laa tënk sam xel rey la ci ne walla diw moom lépp lu mu def c'est comme saa bu leen sax xalaat est li mu def baax na baaxul ndax li ko xalaat rek mooy alku nga kooku yow yaa alak nit ñi yow mii laan di xalaat lool lool waaw kon mooy première di bégal nit ngir muy rafet njoort jamono yi nga xam ne lay génne àddina wala mooy deuxième njàng troisième njàngan bi comme ni Seydina Amr ibn Abdallah def baayam nii di ko fàttali bu baax yi nga xam ne moom la nekke woon ah ngir bu ko defee moom muy gisee borom bi noonu bu bëgg bu ko defee da koy xemmeem loo ngir dajeeg moom ndax kat borom bi wax na ci hadith Seydina Ubaada ibn Saamit bi nekk ci ash-Shaykhaan mu ne yonent bay sar sam boog nee na man ahabba liqaa Allah ahabba Allahu liqaa'ahu wa man kariha wa man kariha liqaa allah kariha allahu liqaa mu ne képp ko sopp dajeeg yàlla yàlla da dina sopp dajeeg yow waaye ku bañ dajeeg yàlla yàlla dina bañ dajeeg yow xadis boobu taxawoon nañ ci li ngay doto ay wax yoneen saa eh, eh, eh, ah ah kan bëgg <laughs> ah <laughs> bëgg na nit ki euh, pour ñu dem ci yàlla fa mu faatu te faatu moom ah yeneen saa saam ne ko déedéet du loolu Aysa borom bi bu nit ki bu dee jullit la bu balaa faatu borom bi da koy wan yu rafet yi waaw koy wan yu rafetam waaw ko yu lee leeralal ko ko ba nga xamante ne nii bu xemmeen dem ak la ko borom bi dig foofee loolu tax mu bëgg. dañuy jàll waaw ah, ko ma jëm a dàq fu fi mu ndax foofu mooy amatul coono waaw amatul coono jeex na waaw alors ki yéefir bi moom buy waaj a faatu lañ koy wan la koy xaar ci ay mbugal ci tartar bu ko defee du bëgg a faatu fu lañ ma bàyyi fii waaw moo tax xol bi day tëft fi di diit waaw day bajj bajj mel ni nga yow di lox lu nekk mu dugg ci ngir baj bëgg a des fii ndax li mu gis ci kanam waxoon naa la foofu moom amatul du ay njort ay xaqiqa kese la ay réalité liy gis waaw waaw wa dhanna annahu al-firaq loolu mooy wax ay xanamu leer ko ne day teqaloog àddina bii waaw moo tax mu xam ne leew koy xaar dund gi lu mu metti metti ci moom sa waay moo gën nag mbugal moo xam ne lu jeex mu koy xaar moo tax du bëgg a dajeeg yàlla yàlla nag dungu la dajeeg nag kon loolu di bégal ngir bu ko defee ah te ngay bégal ay yi yàlla ji eh, jamonoy faatu mu am njort bu rafet ci yàlla waaye am na leneen kon gis nañ lëkkaale bi ah leneen loo xam ne moom lañ ciy jàng mooy dañuy gis sëy na Amr ibn al-As li mu wax mooy weg gi nga xam ne moom la saxaaba yi radiyallahu anhu wegoon yonente bi alayhi salaatu salaam ba nee na moo tax man man yonente bi alayhi salaatu salaam ku ma ne woon ma décrire ko man du ko mën mooy dans les détails bien sûr comme niñ la ko waxe woon mais tekkiwul na moom par exemple bu doon dox ci mbedd ni gis yonent baay saa saam du xam ne kii mooy yonent baay saa saam non non non non voilà sànq nee na man yonent baay saa saam daf ma woo ma ñëw fekk ko muy jàpp ma ñëw mu ne ma yaa Amr man de dama laa bëggoon a yónni ci benn xare mais ngir yàlla defal la ci ndañaay ba pare nga am ci alal mu ne ko man ah yonent saa saam man tuubu ngir alal <laughs> voilà mooy dans les détails ndax doonu ko woon bukki ba taxaw xool ni mooy saxaaba kenn doonu woon def noonu ndax lan tawqiiran la waaw daa borom bi waxul woon ne boro wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu sa suuratul fath saway <laughs> waaw waaw inna arsa ayyuhan nabiyyu inna arsalnaaka shaahidan wa mubashiran wa rasuula waaw waaw bi tabaaraka wa taala moo ñu yónnee ndaw bi muy alayhi salaatu wa salaam ngir bokk na ca la nga xamante ne moo tax mu daal di ñu koy digal ñu ko ñun jullit ñi mooy amul yaa ayyuhan nabi lu tax ma yaa inna arsalnaaka kese la voilà walillahi junuudu samaawaati wal ardi wa inna arsalnaaka shaahidan wa mubashiran wa nadhiran li tu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu wa asila voilà moo dañ laa yabal te nekk aji seede waaw di bégale nekk xuppaatekat ngir jaam yi gëm kan yàlla te mooy seen borom bi ñu war a jaamu te kenn du ko bokkaale kenn waaye wa rasuuli ñu gëm ne kii ma leen yebal mu leen di xamal yooyu man maa seen borom maa ko yónni wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu waaw ñu màggal ko di ko weg waaw moo tax ñoom wegaay gu rëy rëy rëy rëy lañ wegoon yonent bi sallallahu alayhi wa ñoom saxaaba yi moo tax doonu ko woon nee man masuma ko woon du xool euh, di ko euh, feesal sama bët ci moom alayhi salaatu wa salaam mukk déedéet waaw loolu moom doonu ma ko woon def waaw allahu akbar <laughs> léegi nga ne mais euh, xanaa avant nee na ko ko waxoon mu détruire ko du ko man mais avant nag mooy boobu da koo bañoon bañ gi mu ko bañoon moo taxoon ba doonu koon sax xool bu baax am na boo bañee nit <laughs> waaw da ngay nay di ko xool ak say bët sax waaw loolu mooy mbañ gu tar quoi moom ci la ne woon moo tax mu ne cëy bu ma dee woon noonu bu ma doon dee woon noonu moom di dem sawara directement am amul sax kaay leen ñu wax dem te ñëw moom <laughs> waaw non laa waaw ndax dafa bañoon yeneen may saar saam ba doonu koon xool sax bu baax waaw ay catali bët la ko doon def ñu ko bëgg xool ndax jàpp na ne moom di ko xool noonu <laughs> non moom moom privé na ko doy yow loolu privé kii xamul ne boppam la doon lor moo tax bi mu xamee dugg ci lislaam xam na ne xaal boobu ceey bu ci deewoon safara direct bu ko manul kenn manula génne moo koy daw waaw <laughs> léegi nag ñu tuubee nag beneen xal la nekk mooy wegeel gu màng te kenn nekkatul kenn ku mu gën a sopp te yonent bi saa salaam ah loolu nag moo tax manul woon a feesal waaw lam akun am la ayni minhu waaw waaw <laughs> manuma woon a feesal sama bët di ko xool jàq mi manuma ko woon ndax wegal kon nag loolu dañ ciy jàng ay adab waaw teggin yi waaw teggin yi nga xamante ne nii noonu nekkeek loo xam ne ci yàlla la ko wax kon nag mu ngi noonee waaye bokk na liñ ciy jànge mooy li Seyna Amr wa liñ gis ñoom ñoom Abdurrahman ibn Shumasa avant moom ñoom Abdallah ibn Amr que nit buy waaj a génn àddina na ko ñu sell ñu daal bi assister waaw buñ bàyyi ñi nga xam ne dañoo dese seen xel yi leeru ñu koy assister déedéet baaxul parce que ñooñu seeni eh, di ko di di ko wax ay waxi balle puy de moom ah, ak waxu tiitalaa teeg yu mel noonu déedéet mooy da koy wax comme niñ wax sànq loo xam ne ña nga xam ne ñooy boroom xel yi boroom xam-xam yi nañuy nekk ak ñoom gis nga taalibe yi ñëw fekk fi euh, ab saxaaba muy doom bi di Amr ibn al-As ak ñeneen ñu ñëw euh, daal di koy assister voilà waaw léegi tamit loolu lu am solo la te boo gisee ñoom ni ñuy kiiwee mooy da ngay gis nekku nekkuñu fa di waxtaan seen waxtaan yeneen quoi mu ngi noonu kon loolu lu am am solo la léegi nag. bokk na leneen loo xam ne dañ ko ciy jànge te ne euh, li yonent bi alayhi salaatu salaam bi mu ñëwee di tuub waaw ne yonent bi alayhi salaatu salaam ne ne ko innal islaamata moom la gaa yi suraakat yi daal di tuddee bunt bi euh, bu imaam muslim bi te euh, li nga xam ne mooy l'islam nit ki bu tuubee bu nekkee ju koy jullit bàkkaar bu mu defoon day sirgéew waaw waaw aj tamit noonu umra yi noonu naka noonu hijra euh, kanta aj ak euh, hijra loolu boroom xam-xam yu bari dañ naan loolu ñoom yu ndaw yi lañuy kii lañuy dindi waaye daal mbir mi amaana du yu ndaw yi kese parce que yonent bi saa salaam dafa wax dafa wax ci xadiis mu ne man hajja lillah falam yarfus walam yafsuq raja'a ka yawmi waladathu ummuhu te xadis boobu muttafaqun alayhi la waaw al imaamul Buxaari imaam Muslim ñoo ko soxla yeneen tuwaay saa saa ne képp ko aj te waxoo fa waxi yu jëm ci ay sëyeeg yu mel noonu yow nga dem fa di wax yu mel noonu walam yafsuq te kàccoore woo fa kooku lillaahi ngir yàlla moo tax mu aj kooku raja'a waaw ajoo ngir am titre alaaji wala ajarat walla wala yu mel noonu wala yow nga nekk grand quelqu'un ci dëkk bi déedéet lillahi man xaj hajja lillah ba nga demee waxoo fa waxu yu jëm ci ay sëyëg yu jëm noonu wala mu yaf su kàccoore woo fa def fa sëy fi kàccoor waaw dem di làmbatu nit ñéeg di taxu nit ñéeg di nàngam ak nàngam hmm? yooyu defoo ko ak yu kàccoore yi yow rajaa kooku day dellu ka yow mi wala datu ummo day dellu jóge ci ak gi comme si bés bi ko yaayam jure waaw bés bi ko ku yaayam jur daa am bàkkaar amul dara kon lool li muy wane mooy aj gur yàlla nangu loolu moo tax yonent waaye saa saa feneen alxajjul mabruur aj gu yàlla nangu moom amul tay lu dul aljana kon kooku day mooy kon li ñu kii daal mooy bakkaar yi yu ndaw yeeg yu mag yi fi ceeb lépp lay effacé wallahu taala alam léegi kon loolu la eh, léegi nag mu am Euh, yeneen i njàngat yoo xam ne mooy lim ne bu ma génnee àddina nag bu ma kenn topp ak ay safa ay yuuxu yuuxukat ak ak i safa parce que yeneen tubaab saa waxoon na bokkul ci ñun ki nga xam ne day mbéj boppam waaw waaw di dagg seen yére yi di mbéj seen kii yi ba pare di woote waatu jaahiliya ay yooyu yooyu fan lañ jëm. sama àddina ak alaaxira dem naag sama asamaan ak suuf yooyu yëpp ay wax la yoo xam ne du waxu du wax yu ñuy wax quoi voilà ay samp sa bopp bi ci suuf wëndeelu fii daanu fii yooyu moom du yëfu lislaam waaw waaw fi yëfi jaahiliya la moo tax yeneen tubaab saa ne bokkul ci ñun kuy def yu mel noonu kon ak yuuxukat am na ñoo xam ne ñoom dañuy fay ñoo xam ne ngir ñu leen di jooyal waaw jooyal jooyal leen loolu lépp affaire cinéma la boo xam ne euh, safut sax xorom. waaw waaw loolu moom sabul xorom waaw waajoo xam nañ laa fay waaw ñaata ngeen waxaale waaw buñ demee ca dëj ba rek loolu bu ñu àggee ca pénc ma rek fi nit ñi dajaloo rek xam nga sa liggéey yow nga agsi rek agsi foofu rek waa ji yuuxu daanu wadd fii gaa yi fii ndeysaan waaye ban ndeysaan kii di cinéma salarié la <laughs> kii comédien la mënoon ngeen koo yóbbu TNP théâtre national populaire mu dem wala ci théâtre yi mu théâtre la leen kii théâtre kat la loolu nag bokku moo tax mu ne bu ma génnee àddina moom bu ma benn bu yuuxu ka topp waa <laughs> <laughs> waaye safara bu kenn yor ay flambeau ñuy dox topp maag yooyu déedéet da koo tere waaw waaw <laughs> moo tax imaam euh, euh, yuuxu gi moom Imaam An-Nawawi ne loolu moom dafa xaram moom topp safara gi loolu dañ koo sip waaye man gisuma lu koy dunde ci xaraam ji tamit voilà <laughs> waaw <laughs> man damaa gisul lu koy dunde ci ci ci ci ji <laughs> waaw ndax yooyu dafa bokk en fait ci euh, shi'arul jahiliya mooy symbole waa jahiliya noonu lañ doon def te xam nga ne mos l'islam sori naa ñooñu waaw kon nag mu ngi noonee kon nag mu ngi noonoo kon loolu euh, Euh, ndax Imaamul yi ci boppam dane dañ koo sit parce que ci shi'aaru ndax nee nañ ci symbole waa jaahiliya la symbole waa jaahiliya nag vraiment bokkul ak dara l'islam quoi kon moom gisuma lu ko génne ci xaraam bi <laughs> waaw léegi tamit gis nañ li nga xam ne tegginu bu ñuy denc nit buñ ko suulee amul ñëw rek yàkkamti wala parce que so ay c'est un salarié pompe funèbre yi ay wu tël tël gas yi dugal rek kaw kii déedéet moo tax mu ne bu ngeen ma dencee na ngeen jël suuf si ngeen sotti ma ci ndànk waaw kon ndànk ndànk quoi rifq hatta denc néew day war a am ak li nga xamante ne mooy douceur quoi pas kii dóor peel yi tël ci ay kii nangam ak nangam kii wayoo suul ki ay maasale ay c'est bon léegi nag dem quoi suivant <laughs> <laughs> ngeen xalaat <laughs> waaw kon nag mu ngi noonee waaw ah, te bu boobaa bu kenn toog ci xabru yi parce xabru yi yeneen saa sam nee na ku toog ci xabru da ngay diisal ka ka ca nekk voilà doo ci tooga ah. kon mooy li ma ne fa sunnu ah, alayya turaba waaw kon dañ ciy gis noonu lu sunna la léegi mu ne tamit dañ ciy jànge lim ne euh, ngeen xaar bu ngeen ma dencee na ngeen ma xaar na ngeen toogandi summa aqimu xawla qabri wër sama toog euh, sama bàmmeel loolu la ñuy wax xawla mooy autour euh, mais pas ñëw toog ci kaw ah toog ci kaw léegi bu ko defee yow nga euh, ngeen ngeen xaar tuuti lu tollook lu ñuy loj ab gilim ba daal di koy saraxe loolu mooy ndax yonent bay saa sam da ko doon def waaw da ko doon def da doon toog tuuti waaw wax nit ñi ne leen ñaanal leen seen mbokk mi mooy yàlla saxal ko ndax instant bi dañ koy laaj te doon wax moom yonent bi alayhi salaatu salaam euh, ne te imaam Abu Daawud moo ko solo jëlog Seydina Usmaan ibn Affaan alayhi ridwaanu rahiimu rahmaan na yonent bi alayhi salaatu salaam pare ci suul néew euh, euh, ba jafar ko danaan istaghfiru li akhiikum wasalu lahu at-tathbiit fa innahu al-aana yus'al ko doon wax imaamu muslim it solo na eh, kii non imaam Abu Dawud moo solo loolee kon loolu la am am solo kon loolu lu am am solo la te mooy yonent bay saar saar xamal nañu hadith sayna eh, Anas ibn Malik comme ni mu ne ci saxiixu al imaamu muslim Abul Husayn rahimahullah kene eh, ki nga xam ne mooy jambi bi idaa wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashaabu innahu la yasma'u qar'a ni'aalihim waaw qaala ya'tiihi malakaani fa yuq'idaanihi fa yaquulaani lahu maa kunta taquulu fii haadha ar-rajul qaala fa ammaa al-mu'min fa yaquulu ashhadu an laa ilaaha illallaah ashhadu annahu abdullaahi wa rasuuluhu ba nim jeexe léegi kon mooy dane eh, jaam bi bu ñu ko tegee ci xabroom yonent may saa saa ñu wan ko ginnaaw gisoon nañ tamit hadiis Sayyidinaa al-Baraa ibn Aazib masoon nañ ko fi tudd eh, masoon nañ ko judd Euh, ba ñu ko suul euh, euh, teg ko wan a ginnaaw day dégg seen tepp tepp carax yi dàll yi ñu solo bu boobaa ñaari malaaka dikkal ko loo ko nekkoon ko nag lan ngay wax mooy liñ koy laaj kat mooy sa boroom buy waxee ñu laaj ko kan nga lan nga xam ci góor gee yonent way saa sa am na xadiis yoo xam ne dañuy daf cee wane ne moom dañ koy présenté dañ koy indi ci barneel bi day teew boroom bi da koy teewal ci bàmmeel ñu wan ko ne ko wax ci kii lan nga gëmoon kii mu wax voilà allahu akbar waaw léegi ba ni mu jeexe lool tamit dañ ciy jàngalan li nga xam ne mooy saxu fitnaay xabru te ni bàmmeel xabru day nekk naimun xéewal wala mu nekk xufarun min xufarin naar wala mu nekk am kàmb abdullah ci kàmbu safara yi te loolu mooy aqidatu ahlu sunnati wal jamaa pas-pasu waa ahlu sunna wal jamaa mooy saxal li nga xam ne mooy mbugalu bàmmeel ak tamit xéewalu bàmmeel waaw bañ a mel ni ñi nga xam ne mooy minal mubtadi'ati ñi nga xam ne ay bidaa maan lañu naan loolu amul voilà parce que bu ngeen demee sulli bàmmeel yi du ngeen fa gis loolu loolu mooy waxu ku gàtt xel dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg waaw waaw waaw <laughs> iyaazu billah kon nag loolu day wane ne loolu mooy daa nekk li nga xamante ne mooy pas-pasu gëm yàlla bi comme li nga xam ne lii la koy nent bay saasaab leer la ci xadis bi ñu la sànq ak yeneen i xadis yoo xam ne ngay wane ne mu ba mu gëlu bàmbal am na léegi nag jullit boo xam dana jullit la mais bon euh, moom gëmul loolu euh, gëm na yii mais bon loolu kenn du ne ko yow bon yow léegi yéefér nga kooku bidaa kat man c'est un bidaa kat man bu excellent bu rëy waaw bu garaaw bu nekk ala xatar ci danger waaye nag taxul mu nekk li nga xam ne mooy yéeféer loolu it nañ ci bàyyi xel dafa am ay furu yoo xam ne ci pas-pas ay branche yoo xam ne ku ko gëmul kooku mënuñ ne ko euh, yow yéeféer na voilà waaw comme mi'raj waaw kene mi'raj amoon na pas isra parce que isra moom yon suñu borooma ko tudd ci suratul isra subhaanalladhi asra bi abdihi laylan kanta al mi'raj desanaa leer loolu ku ne bon man gëm naa ne yonent way saa sa borom bi rañaan na ko mais mais raj am na loolu dese naa koo kii même bu dee gis na xadiis yi loolu taxul ñu ne waa ji yéefér la parce que du mutawaatir saxewul ci mutawaatir alors que <laughs> liñ la sànq asra bi abdihi laylan loolu alquran la nga xam ne mooy source bi gën a ci diine ji nga ne loolu amul mooy da ngaa kon borom bi wal iyaazu billah Euh, waliyasu billah li ci tegu mën nañu ko wax voilà kon loolu dalay def yéefér moom waaw mais yu mel noonu ay bàmmeel buggalu bàmmeel voilà loolu euh, euh, bidaa man nga boo ko gëmul bidaa man nga voilà mais <laughs> mu ngi noonu bu nag bu garaaw boo xam ne ala xatar yaa ngi ci naage léegi kon loolu lu ama am solo la waaye bokk nañ leneen loo xam ne moom lañu ci jànge que bon wala Euh, bon na wala nañ yem noonu quoi waaw nañ yem noonu baax na nañ yem noonu parce que bon après euh, na yem noonu euh, insha allah kon nag ci kaw noonu al imam ci la jeexale li nga xam ne mooy chapitre quatre-vingt-quinze baabu istihbaabi tabshir wa tahniya bil xayr ci kitaabul adab bii di ñëw insha allah ñu jël beneen téere